mooy xaafidu saxaaba ah boroom xam-xam bu bu bu bu bu bu géej gi dayo ba géej gi nga xam ne ah du masa tariir tefesam lu ne man nga ko cee jële waxuma la ci biir mais ci tafes gi kese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 daldi ah ubbi Xaybar ba pare kooku mooy Seyyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Abu Hurayra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 mu ne kaana li qalbun aquul wa lisaanun sa'uul damaa yoroon xam-xam bi jëlewuma ko fenn lu dul lii kaana li qalbun aquul damaa yoroon xol boo xam ne lu ñu ma wax ma takk ko waaw exercer naa ci wàllu retenir ay wax di jàpp waaye wa lisaanun sa'uul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 mooy moo doon abu hurayra ibnu amir ibn abdi di shara ibn tarif ibn itaab ibn abi saab ibn munabbih ibn saad ibn thalabata ibn suleym ibn fahm ibn ghanm ibn daws ibn adthana ibn abdillah ibn zahran ibn ka'b ad-dawsi looloo doon mooy kii maamam yéeg yépp woo ba ci ad daw ba jàll nañ daws muy abu hurayra di doomu ko ñuy amir amir boobu di doomi abdi di shara abdi di di doomi tarif tarif di doomi itaab itaab di doomi abi sa'b di doomi munabbi di doomi sa'd sa'd di doomi Sa'laba di doomi Sulaymu Sulaymu di doomi Fahm Fahm di doomi Ghanm Ghanm di doomi Daws Daws di doomi ku ñuy wax Adisaan Adisaan di doomi Abdillah Abdillah di doomi Zahraan Zahraan di doomi Kaab moom moom nag Abu Hurayra ad-Dawsi bokkoon ci ko jóg waa Daws tribu des Daws eh, kon dañoo moom nag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 man nga ne man lii moo gën a dëgër ci ci man kene bon Abdurrahman ibn Saxr daal man euh, boroom xam-xam yi wax lool ñoom laa àndal kene lool mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw euh, te loolu amaana mooy li gën a dëgër mais loolu ci njoortu kese la tegu ndax ñeneen ñi am na ñeneen ñoo xam ne ay ponkal lañu wax leneen ne tuddloon noonu voilà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 Ah, ah, ah, Zuhri nag sëriñu ñaari Sufyaan yépp lu ñu ah ne na la waaw mais li ñuy leeral fii que ne euh, Ibnu Uyayna la mais mooy al-Humaydi moom bi dëkkoon Makka fa Sufyaanu Sawri euh, Sufyaanu ibnu Uyayna ne woon kon bu ko jooylee dañuy xam ne xadiisu waa màkk la ba mu des sauf que az-Zuhri moom dëkkuloon Makka voilà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 ak si Xaybar loolu boo demee ci tabaqaat ibn Sa'd ibn Sa'd i naa ko tudd de subhaanallah <laughs> imaam ibn Sa'd yaa Allah wuu gëj naa ko tudd gëj naa ko tudd <laughs> mais solo na xadis bi boo demee Muhammad ibn Sa'd ne woon taalibe le script de imam al-Waqidi moo doon scriptum ki ko doon bindal boo demee ci Tabaqaat ibn Sa'd moom daal dina fay solo lii naka noonu imam al-Bukhari solo na wax jii mais ci atta ci nettali mais ci at-Taarixu Saxiir pas ci Saxiix bi de ci at-Taarixu Saxiir bi waxoon naa la imam al-Bukhari rahmatullahi bindul ko taarix bi kese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 mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa génn dem xaybar wa qadimtul madinata muhaajiran man nag ma ñëw madina damaa ñëw nan la xamee ne yonent bi aleyhi salaatu dem na xaybar xamu ko woon dafa ànd ak ay ñoñam dafa ànd ak ay ñoñam dal di ñëw moo tax am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ne dane ndax wax naa la imaam ibnu ne ko noonu boo demee ci majma'u zawaa'id nettali bi mu ngi fi na ko noonu musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi moom it soloo na ci riwaaya yooyu am na yoo xam ne da ne qadimna al-Madina wa nahnu thamaanuuna min Daws fa sallayna as-subha Sibaa ibn Urfuta al-Ghifaari mu ne qadimna al madina dañoo dégmal ñëw ñun waa Daws fekk quatre-vingts lañ samaanuuna baytan quatre-vingts néeg lañu représenté jóge suñu réew Daws suñu dëkk ngir lan ngir tuub si ngir tuub si nee na biñ ñëwee ñu daal di fay fekk ah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 fi sajdatil uulaa bi suurati Maryam Allahu akbar nee ci ràkk bu njëkk bi mu daldi tari suuratu Maryam Allahu akbar waay yàllallah ku fi tari jiiteel da yow na yàlla xaw ma sax nu ma koy waxee waxeeti àddina bi fii foo fi jiite rawatina réewu wolof tari suuratu Maryam non yow moom yaa exclure nit ñi ci ñëw jàkk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 yii qad halaka fulaan diw commerçant diw sama mbokku diw alkuna alkuna lii la suñu boroom wax alxuraan ji waylun toskare ñeel na lil mutaffifiin ñuy def mais ñun ñëpp ay mu lañ jowaa daws mais c'est le système moo tax euh, laa yastawi alxabiis wattayibu walaw ajabaka kasratul xabiis suñu boroom nee na gis nga lu bon ak lu baax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 moo tax Seydina Abu Hurayra ne halaka fu wallahi halaka fulaan bi mu déggee Seydina Sibaa ibn Urfuta daldi wax loolu mu ne halaka fulaan hee diw de diw ma ne diw alku na di limat halaka fulaan wa fulaan diwit alku ci bii nii mu ne waylun li abi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 moom fekkewul xare bi Abu Hurayra moom dóor a jóge fële moom ñëwit Seydina Abu Hurayra ne yonent bi sallallahu alayhi waa léegi damaa bëgg ci màng mi ngeen fi andi nga boole ma ci abaan ne non non non yonent bu ko jox dara nee na ma ne mais hada qaatilu ibnu Qawqal ma ne yonent bi sallallahu alayhi nii kii moo rey ibnu Qawqal ibnu Qawqal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 gis nga bu ngeen di natt di seet naan diw ñii ñoo gën kii moo gën kii topp mu ne eh attention déglu leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu leen ko ci boole amul koo ko mën a xiyaasal amut existewul buur yàlla bindu ko waaw moom misaaluhu laa yaati moom ku mel ni moom dootul ñëw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 mu ne ma kan moo ci des maag yow ñoo des Abu Hurayra ma ne ko wax nga dëgg sa sadaqta ya rasulallah wax nga dëgg maag yow a ci des sallallahu alayhi wa sallam eh, yow ak man bokk pa maak yow voilà loolu lu am solo la mooy yonent mi alei satu salaam doo wax di jiital keneen ci kawam moo tax xam na dane ko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 maag yow a ci des mu ne ko sadaqte ya rasulallah wax nga dëgg yaw ak man ñoo ci des Allahu akbar nee na yonent mi alei saatu ne ko fashrab ne ko naanal nee na ma mu ne Seydina Abu nee na ma naan ba doyal mu ne ma ishrab naanaatal ah ma nit ma naanaat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 Seyna Abu Hurayra ne naan naa ba màndi mu ne ma naanaatal ma naan ba màndi mu ne naanaatal ma naan mu ne naanaatal ba mujj ba aw ma fu ma ko def mooy léeg-léeg lekk ba suur këll lool loolu xaraamul li xaraam li bon nga nga mais des fois nga def ko loolu loolu ndax bu xaraamoon yonent bi alayhi salaam dina ko def loolu Seyna Abu Hurayra loolu dañ koy jàng fii mooy léeg-léeg occasionnellement nit